أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بالله wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultaanan wa an taqulu ala wa an taqulu ala Allah wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuun ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون يستأخرون الساعة ساعة ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم والله رسول الله اللهم صل على سيدنا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 bu bu bu al-Jaami' as-Sahiih bu amiirul mu'miniin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismaa'iil al-Bukhaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu bi weesu gisoon nañ ci baabu salaati duhaa fi safar bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu julli yor-yor ci jamonoy tukki ñu gisoon ci hadiis Sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne Muwarriq Abul Mu'tamir rahimahullah laaj na ko nee na ko ndax yow da ngay julli yoor yoor mu ne ko déedéet mu ne ko ndax nda yeneen ndax Seydina Abu ndax Seydina Umar daan na ko def mu ne ko déedéet mu ne ko ndax daan na ko def mu ne ko déedéet radiyallahu anhuma mu ne ko ndax Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan na ko def mu ne laa ixaalu ah loolu nag yaakaaruma ko gisoon nañ ci ba tey hadith sayyidat ummu haani bi radiyallahu anha te keroog fatu makka mu daal di julli mu ne mu julli <coughs> juróom ñaari rakka mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla samaniya rakaat maanaam mu julli juróom ñaari rakka maanaam loolu tamit day dëgëral ni kon def doon na ko defal ci bu tukkee te mëneef na koo def ci jamonoy lu ñu yoonal la beneen bi ci des moom mooy gisoon nañ ci baabu man lam yusalli duha wa ra'ahu wasi'a buntu bi nga xamante ne moom mooy wax mbiru ki nga xamante ne du julli yoor yoor te mu gis ne loolu lu yaatu la maanaam ñàkk julli yoor yoor loolu mën naa nekk de nekkul loo xamante ne lu aay la ñu gis ci xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha mu ne ma ra'aytu nabi rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sabbaha subhata ad wa inni la usabbihuha musuma gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu julli julli ñu yor yor waaye man mii dama naka daan julli naka noon gisul nañ ci baabu salaatu duhaa fil hadar julli gi nga xamante ne moom mooy eh, julli gi yor ci teew ci jamonoy teewaay mu waxoon ci nett mu ne qaalahu Itbaan ibn Maalik an an-nabi alayhi wa sallam mu indi mu'allaq ne Itbaan sayyidina Itbaan Maalik radiyallahu taala anhu du tudd na ko nettale ko jëli ci yenente bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne danañ ko gis ci xadiisam bu gudd bi inshaa allahu taala mi nga xamante ne sayyidina Mahmud ibn Rabi' radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu maa solo na ko ci moom dinañ gis tamit maanaam mu ne ñu gisoon ci xadiis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu ne awsaani xaliili sallallahu alayhi wa sallam bi salaasin laa ada'uhunna hattaa amuut sawmi salasati ayyamin min kulli shahrin wa salatu duha wa nawmin ala witr maanaam ñetti ngi nii yenante bi alayhi samat xarit ba sallallahu alayhi wa sallam diggan di dénkoon na ma ñett yi yoo xamante ne du ma leen bàyyi mbete xanaa ma daal di làqu génn àdduna muy woor ñetti fan ci weeru koor yi maam ci ñetti fan ci weer wu nekk naka noonu jullik yoor yoor naka noonu euh, nelaw fekk ba may nelaw maa ngi woon julli naa witar maanaam loolu mu gis ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam so jàngal na ko ko moom yi sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu te dénk ko ñeneen ñi ci des ludul xanaa allahumma kudul xanaa mooy sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu li nga xamante ne amaan na mooy xikma bi nga xamante ne moom moo tax mooy ne ñoom ñii dañoo bokkoon ci fuqara yi maanaam amuñu woon mu daal leen di digal maanaam xeetu jaamu yàlla gu ñu yokk ci seen jaamu yàlla jëmm yi loo xamante ne maanaam ñeneen ñi ñoom doonuñu ko maanaam ñii am alal ñoom daan nañ mën a def yeneen i xeeti jaamu yàlla yoo xamante ne ñoom duñ ko woon a man maanaam ngir nag ñoom ñu dabaatal la leen ñeke def di rawe maanaam ñoom ñu yokk seen xeeti yenn jaamu yàlla yi ci yi nga xam ne ñoom ñoo aju seen wàllu jëmm yi wallahu aalam deneen bi nga xamante ne gisoon nañ ci ba tey hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu <coughs> bi nga xamante ne moom la nettali <coughs> ne euh, ki nga xam ne mooy waaj mooy benn kenn ci waa Ansaar yi radiyallahu ta'ala anhum euh, te moom mooy euh, sayyidina Utbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne dafa amoon yaram <coughs> moom la tudd tudd <coughs> dinañ ko gis ci hadis bii di ñëw ne bokk na ci tamit ne dafa silmaxa woon te dafa amoon ay yeneen i gàllankoor yoo xam ne ñoo ko doon tere ñëw ci jàkk ji nga xamante ne moom mooy seen jàkk koñ bi mu ne eh, mu daal di toggal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy invité bi mu ko woowee maanaam mu ñëwee nag mu di ko mu am nag kenn <coughs> fulaan ibnu fulaan min jaarud te mu abdullah ibnu malik ci waa banu jaarud la bokkoon eh, rahimahu mu ne ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na julli yoor yoor mu ne ko ma ra'aytuhu salla ghayra yow al mu musuma ko gis mu jullee ko lu dul xanaa boobu la bis maanaam bu ñu xoolee ne bis boobu julli na ko ñu daal di gis ne gis bis bi nga xam ne moom mooy comme sayyidat ummu hani radiyallahu anha gis na ko mu julli ko ak yeneen léeg-léeg ñuy <laughs> ñeneen gis ko mu julli ko loolu mooy ne daan na ko def waaye bariwul li mu ko daan def ci loo xamante ne nit ñi danañ ko gis gisoon nañ tamit baabul euh, euh, rakataani qabla dhuhr baabul buntu boo xamante ne day wax ci ñaari rakka yi nga xamante ne ñoom li ñuy julli laata tisbaar ndax ginnaaw ndax gisoon nañ ne waxoon na nañ maanaam euh, salaatu ba ba'dal maktuba maanaam loolu gisoon nañ ko julli yi nga xamante ne mooy salaatu tatawwu' ba'dal maktuba <coughs> julli yi nga xam ne ñoom ñooy julli coobarew ginnaaw weeru ginnaaw julli faratay fii na ñu gisoon ci ñaar rakka ginnaaw mi nga xamante ne moom mooy julli euh, <coughs> julli àllata tisbaar ñu gis ci bi nga xam ne mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu bi nga xamante ne dafay wax ci ñaar ne ne moom julli na nee na hafiztu minan nabiy <coughs> sallallahu alayhi wa sallam ashara rakaat mokkal naa ci yenente bi sallallahu alayhi wa fukki rakka yoo xamante ne ñaari nga xam moom la njëkk mu ne rak'atayn qabla zuhri ñaari rakka laata tisbaar kon loolu dañ ciy daal di gisee ne ñaari rakka laata maanaam te eh, bu ñu xoolee xadiis bi nga xam moom la sayyidatu Aisha wax radiyallahu ta'ala anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yada'u arba'an qabla zuhri maanaam daanu toon bàyyi ñeent ginna laata tisbaar maanaam kon ñu xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah li mu wax ci li mu namm ci ñaari rakka mooy ñaari rakka maanaam lu mu néew néew comme ni nga xamante ne nit ki bu jul buy naafi la ñu ne ko defal ñaar rakka bu ko neexee mu def ñett bu ko ñeent su mu def juróom benn maanaam par ñaar par ñaar maanaam loolu dañuy gis ne kon loolu mooy li nga xamante ne moom la ci jublu maanaam daal mooy daal nga naafi la laata laata la laataa tisbaar naka noonu tamit comme ni nga xamante ne noonu la ñuy naafi la wee ginnaaw bi ñu jàppoo wala bu ñu duggee <laughs> ci jàkka maanaam nekkut loo xamante ne faww day ràññeeku ne ñaari rakka rek la war a doon waaye mu nekk lu mu néew néew ñaari rakka comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisoon ci salaatul istixaara wallahu a'lam mu ne nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabu salaati qabla al-maghrib baabu buntu bi as julli qabla al-maghrib gisoon nañ ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xamante ne moom la waxu ñaar rakkay fajar yi ak li ci war wërloo ak li nga xamante ne mooy rakkaay yi ñuy julli ginnaaw euh, ginnaaw julli faratay mu daal di indi nag julli gu nekk laataa ñuy julli loola <coughs> yi nga xamante ne mooy naafila yiñ ciy daal di indi li nga xamante ne moom mooy yoor yoor mu daal di maanaam mooy ne fajar gi jot na léegi ñu jóge ci fajar gi daal di yéeg maanaam dem di julli ji yoor yoor ginnaaw yoor yoor tis bi jant bi jeng maanaam ñu daal di julli nag ci tisbaar léegi nag mu daal di wax loolu waaye gis nañu ne indiwul ci li nga xamante ne moom mooy julli gu aju ci julli gu am ci ñaar ci euh, tàkkusaan amaan na ñaari mbir moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala def ko bu njëkk bi moom mooy ne amul ci bokkul ci sunanu rawaati bi maanaam mooy julli rakkaay tàkkusaan loolu bokkul ci li nga xamante ne moom mooy sunanu rawaati bi waaye li nga xamante ne euh, moom la imam euh, am am na réew xadiis yoo xamante ne Abu Dawud imam At-Tirmidhi naka noonu imam Ahmad euh, solo na ko rahmatullahi alayhim Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri arba'a yal na yàlla yërëm waajoo xamante ne julli na ñeenti rakka laata <coughs> laata takkusaan naka noonu Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu ba tey ci xadis bu nekk ci sunan yi maanaam sunan imam at a ak imam an-Nasa'i rahmatullah alayhima mu ne an-nabiyya sallallahu alayhi wa mu ne an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli qabla al-'asr arba'a yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan julli ñeenti laata laata euh, la maanaam kon ñu gis ne li nga xamante ne moom mooy li ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baaxoo di ko def naka noonu maanaam laataa saan waaye ginnaaw saan moom amul julli comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee waaye nag laataa saan daal na julli ñeenti rakka te loolu tamit mu daal di wax na yàlla na yàlla yërëm képp ku koy julli maanaam mu kon ñu gis ne képp koo xamante ne dafay saxoo di julli ñeenti rakka tàkkusaan ñeenti rakka laataa tàkkusaan loolu dafay waral ci yenn maanaam yërmandeeg yàlla daal di wàcc ci yow te loolu tamit xadis yooyu donte wér nañ comme ni nga xamante ne noonu la ko ni ku dul lu dul benn du ñaar ci borom ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim saxale waaye ñëwuñu ci charte yi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi ay xadis amaan na loolu mooy ñaareelu kon bi tax kon bu njëkk bi moom mooy ne dafay yeete ne maanaam amul sunanu rawaatib ci tàkkusaan moo tax tudd ko ñaareel bi ci des moom mooy ne kon dafa remplirul ay conditions xadis yi ci ne moo tax tamit indiwu leen maanaam kon mu nekk benn maanaam mu mën mën na nekk tamit ne ñaar yëpp ci lañ bokk ak amaan na yeneen yoo xamante ne moom euh, moom moom la ci namm wallahu aalam <coughs> kon fii ñu daal di ñëw ci julli ji nga xamante ne moom la ñuy julli ji laataa laataa timis maanaam lool li nga xamante ne nag moom kom insha allahu taala dinañ ko gis maanaam xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñëw loolu gisoon nañ ci benn bu xadis sayyidina Anas bi radiyallahu anhu bi yenente bi ne sallu sallu rak'atayni qabla al-maghrib sallu rak'atayni qabla al-maghrib sallu rak'atayni qabla al-maghrib comme ni mu ñëwee ci yeneen riwaaya ne bi nga xamante ne maam daf ko wax ñetti yoon te ñe ñetteel ba nag mu daal di wax liman sha'a ñeel képp koo xamante ne soob na ko loolu muy tegtale ne maanaam kon ñeenti rak maanaam ñaari rakka laata laata timis loolu benn moom mooy ne kon tere gi ñuy tere ku julli Euh, ginnaaw tàkkusaan ba avant timis moom mooy ba jant bi di sox waaye bu jant bi xësee ba sox munit naa julli ñaari rakka yoo xamante ne naafil lay doon laata timis te comme ni Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wax ne naka noonu Seydina Abu Ayyub al-Ansari daan gis saxaaba yi yenente bi sallallahu alayhi wa di diir poto di daal dem di julli ji maanaam di julli ñaari rakka yooyu al imam Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala dafa wax nag ne ah ñun nag gisuñu kenn ci ginnaaw saxaaba yi radiyallahu taala anhum koo xamante ne doo def na ko waaye dinañ ñëw ci ne ku mel ne Abdurrahman ibn Abi Layla moom de doon na ko def ah, naka noonu ci nga xamante ne <coughs> ah, <coughs> ñeneen doon nañ ko def tamit ci taabi yi rahmatullahi alayhim ñoom daan nañ julli tamit li nga xamante ne moom mooy ginnaaw ah, mo de ginnaaw Eh, ginnaaw ginnaaw tak eh, ginnaaw takkusaan ma maanaam ginnaaw laata timis daan nañ julli ñaari rakka ci yeneen ñeneen ñi rahmatullah alayhim te taabi waaye li nga xamante ne ñoom lañ gënoon a sox toxal ci ne daan nañ ko def mooy sahaaba yi radiyallahu anhum ànd ak loolu yëpp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle loolu yëpp day dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu xanaa bi lay rahmatullah alayhim ak li nga xamante ne moom mooy li gën a siiw ci mazhabu Shafi'i rahimahumullah ne ñaari rakka yooyu def na ko def maanaam laata takkusaan laata laata timis amma nga xamante ne nag moom mooy imam euh, maanaam euh, malik yi ak xanaa ak ak Maliki yi ak mbooloo ci Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne déedéet julli ko ko julli heure boobu ndax maanaam dañoo war a rek bu timis jotee rek ñu daal di julli timis waaye duñ julli ñaari rakka ma foofu amul naafila ngir ne naafila yooyu loolu du loo xamante ne gis nañ ne waa Madinatu Munawwara comme lu Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala wax ne xamul ñu koy def ci fuqaha yi maanaam bi mu ñëwee Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam te mu bokk ci fuqaha sab'a yi moom sax moom mooy sayyidu taabi'iina rahimahullahu taala maanaam ne gisul woon ñu ko fay def maanaam te loolu day tekkale kon ne dañ koo fol <coughs> amaan na li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na liman sha'a ñeel ku ko soob loolu day dëgëral mazhabu ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanaabila yi rahmatullah alayhim ak mooy li gën a siiw ci Shaafi'i yi rahimahumullah te loolu mooy li gën a maanaam ne moom mooy waaye nag bokkul ci sunanu rawaatib yi loolu moom moo tax ñu Shaafi'i yi ak xanaabila yi alayhim boole wuñ ko ci sunanu rawaatib yi maanaam ngir ne li mu wax liman sha'a ngir ku ko ku mu soob maanaam ku mel ne imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala donte yoonaloon na ko waaye da laanu ko woon def waaye nag dafa ne en ah kay mës naa ko def mooy bi may doog a jàng xadiis bi rek maanaam ci laa ko jëfe waaye maanaam nekkul loo xam te dama koy def tout le temps maanaam ngir ne yenente bi sallallahu maanaam ngir bañ ñu jàppee ko comme loo xamante ne tamit day bokk ci sunanu rawaati bi waaye li nga xamante ne moom mooy daraja bi mu am mooy lu ñu sopp la wallahu aalam te loolu mooy li gën a dëgër amaan na li nga xamante ne moom mooy li yelloo mooy su fekkente ne jàkk ji dañuy nodd rek daal di julli nga bañ koo def waaye su fekkente ne bu ñu noddee mën nañoo xaaraat bu boobaa nga daal di koy julli amaan na loolu moom mooy li nga xamante ne moom la boole ñaari wax yi ñaari euh, gis-gis yi wallahu a'lam mu de <coughs> qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana abu ma'mar te moom moom mooy Abdullah ibn Amr ibn Maysara al-Basri rahimahullahu ta'ala di Abu Ma'mar at-Tamimi di waa Basra euh, al-Minqari euh, rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne qaala haddasanaa Abdul Waaris muy tam imaam ci waa Basra muy Abdul Waaris ibn Sa'iid ibn Zakwaan at-Tamimi Abu Ubayda mooy dàqantalam Abu Ubayda al-Anbari rahimahullahu taala tamit di imam waa Basra gën a adduna cent deuxième année gën a adduna cent quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam an al-Husayn te moom mooy Ibn Zakwan al-Muallim ñu mu dàqanteel nag mooy mooy <coughs> mooy mooy Husayn al-Muallim al-Awdi rahimahullahu taala euh, moom mi ngi gën a adduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam an Ibn Burayda te moom mooy Abdullah ibn Burayda ibn Hasib al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu di doomu Sayyidina Burayda ibn Hasib al-Aslami saxaaba yeneen radiyallahu anhu saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Abu Sahl kon mooy Abdullah ibn Burayda mooy Abu Sahl al-Aslami al-Marwazi rahimahullahu ta'ala di qaadi foofu rahimahullahu ta'ala gane àdduna te fukki at ak juróom dund na téeméeri at maanaam muy cent quinzième année ci la génn adduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne naw qaala haddathani abd qaala annahu qaala haddathani Abdullahi al-Muzani te moom mooy mooy Sayyidina Abdullahi ibn Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu euh, muy Abu Abdurrahman dañ ko wax tamit Abu Ziyad wala Abu Sa'id al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu nekkoon wa madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam ginnaaw ga nekk mu nekk waa Basra rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu maanaam foofu la ñoom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu maanaam dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooñ la yabaloon Basra ngir ñu jàngal nit ñi foofu seen diine loolu moom moo taxoon mu dem dëkk ci Basra mi ngi génn àdduna <coughs> cinquante-sept jàpp cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne an nabi sallallahu alayhi wa mu jël ci Yonent bi sallallahu alayhi annahu qaala sallu qablal maghrib maanaam julli leen li nga xamante ne moom mooy sallu julli leen qablal maghrib lu jiitu euh, julli timis di jot maanaam sallu maanaam ngir ne dañuy xam ne kon bu jant bi soowee lañ koy def mu ne qaala fi sadisa mu wax ci ñetteel bi maanaam kon ci la ñu xamee ne ñetti yoon la ko wax mu ne li man sha'a ñeel ku mu soob maanaam te gisoon nañ ne Seydina Anas tamit solo na xadis bu mel nii comme niñ ko rombe woon ba gis ne tamit mu gis ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañ daan daw di diir poto comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon walillahi alhamdu wal minna mu daal ne loolu lu tax mu ne li man saa ñeel ku mu soob mu ne karahiyata maanaam ngir sib an yattaxisaa ci mu jàppe ko an naas nit ñi sunna mu nekk loo xamante ne yoon la buñ maanaam loo xam ne lu sharia tëral la maanaam sunna fii tegkalewul sunna comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci mustalah usuli yu ne a fuqaha yi rahmatullah alayhim waaye fii li muy tekki moom mooy sharia maanaam mooy shari'atun lazima maanaam mooy yoonu mu nekk shari'a boo xam ne day daal ci kaw nit ñi maanaam ne jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom doonuñu ci woon maanaam lii farata la lii la ñoom daanuñu woon waxee noonu maanaam euh, euh, maanaam musta mustalax boobu amutoon maanaam comme ni mu amee ginnaaw bi maanaam ñoom liñ doon wax kon sunna moom mooy rek yoon xamante ne dañ koy jàpp maanaam mu nekk loo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci insister maanaam ne dañ ko war a def loolu lay tekki maanaam te lii dëgër maanaam mooy maanam xadis la bu leer maanaam buy tegtale nekk maanaam buy dëgëral li nga xam ne mooy mazhab Shafi'i xanaa bi lay rahimallahu al-jami' kon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko andiwaat xadis numéro sept mille trois cent soixante-huit imam Abu Dawud imam al-Bukhari daf ko wéetoo wallis imam Muslim rahimahullah imam Abu Dawud dina ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingt-un imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro vingt mille cinq cent cinquante-deux maanaam xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek ñoo ko jënd muy imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud rahimallahu al-jami' qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Abdullahi ibn Yazid te moom mooy ibn Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi moom eh, muy Abu Abdurrahman al-Makki rahimahullahu ta'ala ginnaaw ga mu nekk waa Basra maanaam muy Muqri di jàngkatu alxuraan bu màgg boobu rahimahullahu ta'ala euh, <coughs> moom mi ngi gane àdduna cent vingtième année génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne no qaala mu ne qaala haddathana Sa'id ibn Abi Ayyub te mm, mooy euh, al al-Khuzaa'i Abu Yahya mooy dàqantalam rahimahullahu ta'ala nekkoon waa Misra maanaam moom mi ngi génn gane àdduna centième année génn àdduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne qaala haddathana Yazid ibn Abi Habib e, te Yazid ibn Suwayd al e, Abu Raja mooy dàqantalam e, di waa Misra moom itam rahimahullahu ta'ala gane àdduna cinquante-troisième année génn àdduna cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala sami'tu marasad ibn abdullah muy euh, euh, dakantaxam nekkoon abul xayr moom it nekkoon waa misra rahimahullahu taala génn àdduna quatre vingt ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ne annahu qaala moom <coughs> Euh, ataytu euh, dikke na Uqbata ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente bu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom it di waa Misra génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñu gis ne hadith bi maanaam waa Misra ñoom ñoo ko solo maanaam donte sëriñu imam al-Bukhari bi moom Euh, waa Basara la euh, ginnaaw bi mu dëkkee Makka maanaam waa Basara la euh, rahimahullahu taala maanaam sinon ñeneen ñi ci def ñëpp ba ci sahaaba yi rabbi nga xam ne moo ko solo muy Seydina Uqbata ibn Amir radiyallahu taala anhu ñoom ñëpp waa Misra lañ nee na faqultu ma daal di koy wax ne ko maanaam mu ne man markat mu ne dikkee naa ko nee na ma wax ko ne ko ala u'jibuka xanaa doo doo yiimu min abi tamimin maanaam ci imam eh, Abu Tamim moom it eh, eh, moom tamit waa Misra la maanaam ci taabi'i yi la bokk maanaam ñi nga xamante ne moom mu xadram la rahimahullahu taala bokk ci ñi nga xam Seydina Abdu Umar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu moom moo ko moom la àndaloon bi muy xeex bi ñuy ubbi Misra maanaam mu daal di koy moo tax moom mu daal di koy mujj dëkk maanaam waaye nag moom ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci la tu ci la gane àdduna te ci la dugg ci lislaam itam mi ngi génn adduna ci quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom taabi'i la maanaam lii tamit day dëgëral ne li nga xamante ne moom la al imaam Ibn al Arabi wax rahimahullahu ta'ala ne maanaam ginnaaw saxaaba yi radiyallahu anhum amul keneen ku ko doon ku doon julli ñaari rakka yooyu loolu tamit maanaam loolu maanaam mu nekk loo xamante ne lu mat a xoolaat la maanaam mu ne yarkaw euh, dafay julli. mu ne xanaa yéemu ma woo ci maanaam du ma yéemu euh, ci yéemu ci ki nga xamante ne euh, yéemu woo ci ki nga xam ne mooy Abu Tamim moom nga xam ne yarkaaw day julli rakkaatay ne ñaari rakka qabla salaatul maghrib laataa julli yi nga xamante ne moom mooy julli timis fa qaala Uqba sayyidina Uqba ibn Amir radiyallahu anhu maam waaye lii tamit day leeral ne nekkutoon loo xamante ne lu nu saxoo la lu nit ñi di def daa man la maam lu nit ñi doon def ba ñu xam ko maanaam ndax su doon ne dafa nekk loo xamante ne dañ koo xamoon ci jamonoy taabi yi rahmatullah euh, rahmatullah alayhim maanaam jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum ak taabi yi rahmatullah alayhim maanaam su fekkonte ne loolu la kon doonu maanaam doonul mu ci mbir mi kon day nekk nag loo xamante lu siiw la waaye li nga xam ne moom la ko sayyidna Uqbat ibn Amir wax radiyallahu anhu mooy ne inna naka ñun kat kunna nekkoon nañ naf'aluhu daan ko def ala ahdi rasulillahi ci jamonoy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam lii tamit day dëgëral ne maanaam ne sayyidna saxaaba yi radiyallahu anhum xamoon nañ ko te it jaamu yàlla la goo xamante ne mujj gi dañ ko mujj a maanaam ñu bari doon ñu ko woon defati loolu moom moo indi ma nga xamante ne ñu ñëw ci ginnaaw xàmmeetuñ ko woon comme ni nga xamante ne noonu lañu gisee woon ne yenn ci taabi'i rahmatullahi alayhi wala lu bari xamuñu woon ne maanaam allahu akbar dañ koy wax suñuy rokoo wax maanaam ak bu ñuy sujjóot ak yooyu yëpp dañuy wax allahu akbar lu tax parce que yàggatuñu woon di dégg ñuy wax allahu akbar di rokoo ak di sujjóot waaye sikk nekkul ci ne ci biir julli gi la bokk maanaam loolu yëpp day dëgëral li nga xamante ne moom mooy tamit ci ñaar rakkaay yi ne loolu tamit ci la bokk beneen bi ci def tamit moom mooy bañ gi ñi bañ ñu jàppee ko lu nekk lu farata. moom moo tax ñu bari ci fuqaha yi ci ginnaaw maanaam di ko sahaaba yi laa anhum ñenn ñi di ko bàyyi naka noonu taabi'i yi di ko bàyyi te loolu noonu lu mat a bàyyi xel la léeg-léeg euh, ñu njëkk ña dañ daan bàyyi yenn mbir yi maanaam ngir bañ nit ñi jàpp ne lii farata la loolu ak wala boog dafa bokk ci yi nga xam te ne dafa feddali ko maanaam loolu tamit mu bokk ci masalan ñaari ràkkaay yoor yoor yi lañ nag ak tamit yu mel nii ñaari rakkaay yi li moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ci hadith bi ñu romb léegi man sha'a ñeel ku mu soob ngir bañ ñu jàppe ko lu xam ne te ne la comme ni nga xamante ne moo tax nag léegi moo tax kultu nee na ma ni ko nag kon fama yam naawka al an fama ana lan mooy li nga xam ne yam naaw ko moo la ko xaj al aana léegi nag waaw lu teree nag léegi nag nga di ko def xaala mu ne ko assuxlu soxla yi maanaam kon euh, soxla yi moom moo tax ba du ma du ma ko du ma ko def maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne ah, moom lay wax nii maanaam ne li nga xamante ne kon mu yéen kon loolu moom moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam nekkuñu woon di ko comme li nga xamante ne maanaam loolu tamit mu nekk beneen illa boo xamante ne dafay dooleeku ci illa bi nga xamante ne moom ci tax tax bi nga xamante ne moom la ñu wax léegi te moom mooy bañ nit ñi jàppee ko faraka lii tamit dalil la bu dëgër buy leeral ne du lu ñu folli ndax bu doon lu ñu folli kon maanaam du soxla yi rek que matières yi def ko kon danaan ah dañ koo folle moo tax waaye kon loolu maanaam day dëgëral ne maanaam kon loolu day wut day dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu Shafi'i ak xanaa Hanabila rahmatullahi alal jami' hadith bi ginnaaw imam al-Bukhari imam al-Bukhari fii rek la ko indi te ginnaaw imam al-Bukhari imam an-Nasa'i rek moo ko indi ci waa saabu kutubu sitta ci hadith numéro 582 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 17416 kon ñu gis ne ñoom ñaar ñii ko indi ñëpp wala ñoom ñett ñii ko indi ci euh, aljamaa ñi nga xam ne ñoom la ñu wax maanaam ñooñu ñoom ñëpp ñi ko indi maanaam euh, ñoom ñëpp euh, kenn ku ci nekk benn yoon dong nga ko indi ci sa téere bi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu salaatu nawaafil jamaa baabu bunta ngi nii boo xam ne day leeral ci salaatu nawaafil julli yi nga xamante ne moom mooy julli naafila lay ñu di ko def jamaatan ci mbooloo am na nag yoo loo xamante ne julli mbooloo maanaam atte yi nga xamante ne moom mooy julli mbooloo maanaam ñu def ko ci julli farata loolu lu nu xam la am amma li moo xam ci jàkka yi la wala boog sax bu fekkonte ne nit ñi dañ koy def ci kër loolu moom lu nu xam la waaye li nga xamante ne moom mooy julli ñi nga xam ne mooy julli naafila loolu moom mooy nga xamante ne moom moom la ñu war a wax futaane fii ngir ne julli farata yi loolu gisoon nañ ko ci yi nga xamante ne moom mooy ci kitaabul agan yooyu gisoon nañ ko ci ci yaatal amma li nga xamante ne nag moom mooy li aju ci yi nga xam ne ñoo doon wax ci wàllu imaama amma buntu bii nga xamante ne maanaam mooy euh, buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf yi saxal julli mbooloo ci naafila li nga xamante ne nag tamit moom mooy beneen mbir boo xamante ne day leeral ne julli mbooloo it dan nañ ko def ci naafila te loolu amoon na ci jamono yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye loolu tamit moom lay sax <coughs> waaye li nga xamante ne tamit lay leeral maanaam li nga xamante ne tamit moom mooy mata leeral moom mooy wuute yi ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute waaye mu am ci yoo xamante ne dañ cee dëppoo te moom mooy lu demee nekk julli naafila gi nga xam ne moom mooy salaatu taraweex loolu julli ko ci biir jàkka ji loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim lu ñu yoonal la amma ñi nga xamante ne moom mooy julli salaatu taraweex ci biir kër tamit mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim tamit nangu nanu ko waaye li nga xamante ne nag moom la ñu nanguwul maanaam maanaam li nga xamante ne moom mooy julli ndoo naafila ci mbooloo ci biir jàkka ji loolu xanafi yi rahmatullah ñoom loolu ñoom dañ koo yoonal waaye jumhurul ulama rahimahumullahu taala nekkul loo xamante ne lu nu yoonal la lu maanaam lu nu jàppee sunna la amma ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy fuqa euh, julli euh, ci biir kër naafila mu nekk mbooloo loolu fuqaha maliki rahmatullah am dañ koy bañ su fekkente ne du jullit taraweex waaye yéen ñeneen ñi ci des yëpp tamit nangu nanu ko kon loolu moom mooy li nga xamante ne ah, moom mooy teqantal bi ci aju wallahu alam mu ne nag julli naafila nag ci mbooloo maanaam ñu di ko defee ci kër yi masalan mu ne loolu nag maanaam muy dëgëral loolu wuuteeg li nga xamante ne moom la Maliki yi di wax rahmatullah alayhim mu ne zakarahu tudd na ko Anas sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa Aisha ak Haarun ñoom radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñii ku ne tudd na ko jël an nabi yi jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nag li nga xamante ne moom mooy kay moom mooy hadith sayyidina sayyidina Anas bi radiyallahu anhu moom romboon nañ ko moom mooy bi nga xamante ne ci la demoon ci kër ga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jul jiite leen julli moom ak euh, mu ne man fafafa ana wal yatimu waraahu euh, wal euh, wa wa wal ajuza waraana maanaam ma daal sàppe man ak ki nga xamante ne mooy jirim gi maanaam mooy xale bu ndaw bi daal di taxaw ci ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga màggat bu jigéen gi daal di taxaw ñun ci suñu gannaaw maanaam kon loolu day dëgëral ne li nga xamante ne moom mooy li maanaam moom mooy ne li li nga xamante ne kon moom mooy li am maanaam moom mooy ne noonu loolu moom la jëli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu gisoon nañ ko euh, euh, dégg nga mooy baabu salaatu ala xasirin foofu lañ ko gisee woon amma fii nga xamante ne moom mooy hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha euh, moom euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam biñ koy gis mooy ci julli taraweex bi bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam day julli ñoom ñu daal di ñëw maanaam mooy salaatu euh, wara al imam wala bokk al imam ak ñu wara al jidaar wala boog maanaam ci ginnaaw miir bi wala maanaam boobu noonu gisoon nañ ne ci ju kër yeneen bi lañ nekkoon sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu daal di ñëw julli ci ginnaawam maanaam loolu tam mu nekkoon julli naafila ci kër gi uh, ak uh, uh, ak it naka noonu tamit julli ji nga xamante ne moom mooy ci salaatul kusuuf biñ jàppee jant bi loolu tamit julli woon na te julli googu du julli farata waaye julli naafila la waaye tamit li ma ta bàyyi xel mooy comme niñ ko gisee am na teqantal yu ñu joxe woon ci julli yi nga xamante ne dañ koy yàgg def comme julli istisqa baaw naan comme julli ge Euh, maanaam xeet mi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci julli xeet maanaam ne dañ koy julli mbooloo donte du julli farata ak julli yi nga xamante ne moom mooy julli salaatul kusuuf bu ñu jàppee jant bi julli bu ñu jàppee weer wi wuute nañ ci comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ne fuqaha u maliki rahmatullah alayhim dañ ne duñ ko julli ci mbooloo ak ñeneen maam gisoon nañ tekkantal yi aju woon ci loolu ak salaatul istisqa ni ko xanafi yi rahmatullah alayhim maanaam ci wuute giñ ci wuuteeg jumhur rahmatullah alal jamii maanaam yooyu yëpp gisoon nañ ko ci bunt yooyu noonu yooyu nag maanaam mbir la yoo xamante ne dafa maam tekkantal la waaye bu dee la bu ñu joyal maanaam comme li nga xam ne moom la fuqahaa maalikee rahmatullah alal di tuddee ak tatawwo maanaam mooy coobare woo loolu wala boog mu nekk la comme li nga xam ne ñoom noonu lañ koy waxe ne ñoom mooy la ci Maliki yi rahmatullah alayhim mooy loo xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo digle dafa dafa dafa wane ni lii ngëneel a ngi ci daal di wax ne ay tiyaaba yu bari ngi ci waaye nag moom diglewu ko naka noonu euh, defu ko maanaam nekkul loo xamante ne daf koo def ci buntu sunna wala ci buntu mustahab euh, wala Euh, euh, ci buntu tatawa maanaam loolu nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi daal dafa xam ne daal ngëneel la ngi ci waaye diglewu ko naka noonu def ko ci buntu yooyu noonu comme mi nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay yi weesu wa ci bi ñuy tàmbale ci abwaabu tatawaaye walillahi alhamdu wal minna mm, euh, mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab lay haddathani Ishaq te moom mooy al imaam ibn Ibrahim muy ibn Rahawayhi maanaam euh, li nga xamante ne nag maanaam borom xam-xam yi rahmatullah mooy Abu Yaqub al-Hanzali euh, moom mi ngi gane àdduna cent soixante yi ñoom année génn àdduna deux cent trente-septième septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam Ishaq bi mën na nekk Ishaq ibn Rahawayh comme mënoon na nekk Ishaq man Mansur al-Kawsaj maanaam ndax ñoom ñaar ñëpp euh, Yaqub ibn Ibrahim bi nii az-Zuhri rahimahullahu ta'ala dafa solo ci ñoom Euh, waaye nit ñi xamee ne maanaam amaan maanaam ne Ishaq ibn Rahawayh la ndax maanaam ci càllale gii nii jëmmi càllale gii maanaam dafa indi xadiis bi ci musnadam moom rahimahullahu taala maanaam kon ñu gis ne bi muy wax moom mooy ibn Rahawayh rahimahullahu taala mun a qaala haddathana Yaqub te moom mooy ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri rahimahullahu ta'ala muy Abu Yusuf al-Qurashi az-Zuhri ah, al-Awfi bi waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam naka noonu ginnaaw gu mu nekkoon dëkkoon Baghdad génn àdduna eh, deux cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne qaala haddasanaa abi sama baay moom mu nettali te moom Ibrahim ibn Sa'd ah, ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri euh, rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Ishaq mooy dakantalam al-Madani euh, al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala moom ñu ngi génnaat na cent huitième année génnaat na cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ibn Shihab te moom mooy tamit ba tey az-Zuhri maanaam mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab euh, az-Zuhri rahimahullahu ta'ala Abu Bakr al-Madani Eh, di imam waa adduna bi eh, gi gane adduna cinquantième année génn adduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu kaala mu ne axbarani maam dañuy gis ne kon eh, xadis càllal xadis bi bokk na ci lu mu jagoo mooy ne ñi ci la ci ñi ci ëpp waa maanaam waa bani Zuhra lañ maanaam mbokk yenente bi lañ sallallahu wa sallam ci wàllu yaayam maanaam naka noonu ci wàllu baayam itam ndax Zuhrata doomu Kilaab la Kilaab di doomu Murrata ah Kaabin Luay Xaalib maanaam voilà topp loolu maanaam li gis ne kon euh, ñooñu ñu bokk ka tamit ak Yonent bi sallallahu alayhi ci wàllu maam mu ne mu ne mu ne qaala axbarani Mahmoud ibn Rabi'a muy saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Mahmoud ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu imam ibn Suraqata ibn Amr Euh, Zayd al ansari al xazraji radiyallahu ta'ala anhu ñu koy dàqantale Abu Nu'aym wala Abu Muhammad al madani maam nekkoon euh, waa Madina munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam génn àdduna ci juróom-benni at gin gin maam àdduna ci juróom-benni at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna juróom-ñeent fukki at juróom-ñeent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. annahu naka moom kat nee na aqala dafa jàpp mokkal na ah, rasulullah ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy takk na yenente bi saa maanaam mu ngi koy fàttaliku maanaam ci aqala ci xelam maanaam takk na ko ba mu ngi koy fàttaliku ci xelam wa aqala te fàttaliku na mu majjatan ab buusu wala ab seretu goo xam ne majjaha sereti na ko fii wajhi ci xar kanamam min biirin ci teen boo xam ne kaana nekkoon na fii daarihim ci seen kër ya maanaam moom mooy seen kër ya li muy tekki nag moom mooy euh, ci seen euh, euh, ci seen koñ yi koñ ba loolu lay tekki maanaam kon <coughs> yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon moom nee na mokkal na ko kon loolu dañ ci xamee ni ku am juróomi at mu def na koo takk comme ni nga xam ne noonu lañu njëkk gise xadiis bi ci kitaabul ilm maanaam ne loolu moo tax imaam al Bukhari rahimahullah maanaam mata tasihhu euh, euh, sama maanaam buntu boobu maanaam kañ la dégg di mën a wér maanaam kon boobu moom mi ngi amoon juróomi at ginnaaw maanaam jamono yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam kon ñu xam ne boobu nit kooku day daal di nekk sabiyun mumayyiz maanaam xale boo xamante ne day daal di mën a ràññee bu xësee ba am juróomi at jëm juróom benn at day nekk mu mumayyiz maanaam day nekk xale boo xamante ne dafay mën a ràññee waaye bu ko gënee néew maanaam day daal di nekk sabiyun ghayr mumayyiz maanaam day nekk xale boo xamante ne du ràññeek la beneen bi ci bu boobaa nag yooyu nag ay atte yu bari da ci daal di mën a aju maanaam ci eh, nan la ñu maanaam yenn yu bari ci ay atte dañuy daal di mën a aju ci loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy Euh, jànge tamit ci lii nii moom mooy foog gi nga xam ne moom la yenente bi maanaam sallallahu alayhi wasallam doon foog xale yi maanaam loolu tamit day wane bégg bégal maanaam gi nga xam ne moom lay bégal tamit ay wayjuram loolu tamit mu nekk loo xamante ne lu rafet la ci jikko ju rafet la bokk ci jé jikko yenente bi sallallahu alayhi wasallam beneen bi ci def tamit moom mooy di foog xale yi ngir tamit moom mu fàttaliku ko maanaam bàyyi xel maanaam ni ah kii kat maanaam ku baax la ci man mi ngi foog ak man mi ngi def ak man lu baax loolu tamit dafay daf koy tegtale maanaam rawatina ne bu dee yenente bi la sallallahu alayhi wasallam dafay tax kooku mu daal di am ngëneelu ci sahaaba yi radiyallahu anhu yi nga xamante ne jot nañu sax fàttaliku jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi ci def moom mooy ne dafa bokk ki li nga xamante ne moom lay euh, euh, maanaam moom lay tegtale mooy ne léeg-léeg nit ki day am yenn moment yoo xamante ne day am tuuti détente maanaam nekk nag ci loo xamante n du nekk lu te loolu noonu dafay bokk ci li nga xamante ne day tax mu gën a sawar mën gën a mën a dëgmalaat bu jaa ci jaamu yàlla yi ak yi nga xamante ne ñoom ñooy yenn jëf yi donte loolu ci jaamu yàlla la bokk maanaam foo ak xale yi maanaam di do di doxale ak ñoom loo xamante ne daleen di indil mbégte ak daleen di indil eh, maanaam ak eh, day day day tax tamit ñu daal di am jikko ju rafet ñoom itam beneen bi ci def tamit moom mooy ne loolu dafay tax ba nga xamante ne Euh, lool lool lool day day day tegtale ni nga xamante ne tamit noonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di xoolee xale yi maam gis ne dañoo feeñee maanaam borom subhaanahu wa ta'aala dafay feeñee ci ñoom ci ak lewetam maanaam ak euh, wo maanaam ak ak ak ak lewetam akuk maanaam ni nga xamante ne noonu lay euh, dëpp dëppale mbir yi ci moom maanaam mu nekk loo xamante ne ko maanaam ak yërmandeem ak ak maanaam ak woyefam maanaam ak maanaam pas woyof dans le sens tawaadu maanaam toroxlu waaye ci li muy teg moom mooy euh, nooyaay maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni borom subhaanahu maanaam maanaam ar rifq maanaam moom mooy euh, doxalin boobu rafet beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom euh, moom lay moom lay tegtale moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dem kon ci kër ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay ndongoom loolu tamit daf daan tegtale kon da Yonent bi sallallahu alayhi wasallam woyof bi nga xamante ne tamit moom la woyofoon loolu yëpp kon mënef na ko jàngee ci buntu bii nii mu ne fa zaama wax na Mahmudun sayyidina Mahmud ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhu annahu naka moom kat sami'a dégg na ot ot Itbaan ibn Maalik al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu mooy sayyidina Atbaan ibn Maalik ibn Amr ibn Ajlaan al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu di waa Banu Xasraj moom tamit di Xasraji eh, Badri la radiyallahu ta'ala anhu eh, dégg nga bokkoon ci waa Madinatu Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam comme ni ñu ko gisoon eh, ne mi ngi génn adduna ci xilaafa sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu mu ne wakaante nekkoon na mim man ci ñi nga xamante ne shahida fekke nañ badran maanaam xarek badar maanaam loolu mu nekk ngëneel gu réeréy ci manqaba maanaam maam jaloore bu mag ci ab sahaaba radiyallahu anhu buñ ne moom fekke woon na badar maanaam loolu lu mag la ngir ne ñoom ñooy ñi gën a kawe ci biir sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum moom fekke woon na ko ma rasulullah ndak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu doon wax naan kuntu nekkoon na usalli doon julli li qawmi ñeel yu nit maanaam kon dama leen daan jiite julli mooy waa banu Salim maanaam mooy eh, eh, bi bani Salim waa banu Salim maanaam ay nitam lañ wakaana kaana te nekkoon na ya nekk na yaquulu doon di dox bay nii sama diggante wa baynahum ak ak seen diggante waadin aw xur boo xam ne iza jaat bu dikkee al amtaaru taw yi fa yasuq day daal di xat ala ci man ijiti yaa ma daal di koy jéggi. qibala masjidihim di jëm ci seen jàkka ja maanaam kon man ci suñu koñ yi ni ñu mel ni dëkk bi tab tabaxoo deferoo deferoo moo tax bu ma bëggee dem ñoom ci seen jàkka ji fa ñu ne damay daal di am problème lu tax bu fekkente ne dafay taw te loolu moom dafa nekkoon tamit koo xamante ne comme niñ ko gisee dafa amee woon yaram te comme niñ ko gisee woon ci suñ jotaay bi weesu ba noppi dafa silmaxa tamit comme ni nga xam ne tamit noonu lañ koy gisee nee na nag ma daal di euh, loolu tamit bokk na ci liñ ci xame moom mooy ne yenn condition naturelles yi wala beeg yenn condition climatique yi dañuy daal waral ba nit ki mën naa maanaam mu nekk ngant ci nit kii ba du dem ci jàkka yi bokk na tamit nee na fa euh, nee na euh, fa lool tamit bokk na ci moom mooy ñëw di gaaral imam bi wala sëriñ bo sëriñ bi boroom xam-xam bi li nga xam ne moom mooy mbiri bi ni mu demee loolu bokkul ci li nga xamante ne moom mooy jàmbat maanaam bokkul ci eh, di di di nekk ci plainte tout voilà bokkul ci jàmbat maanaam mooy rek da nga da nga koy présenter situation bi maanaam ngir xool lan moom mooy àtte bi nga xamante ne mooy yelloo ci say mbir loolu nee na fa jiitu ma daal di dikkee kon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qultu lahu ma daal ko koy wax ne ko lan inni naka man ankartu maanaam dafa bañ na léegi basari samay bët maanaam moom mooy ne samay bët yi xàmmeetuñu dootuñu gisati bu baax wa innal waadi te naka xuri all allazi bi nga xamante ne bay nii moo nekk sama diggante wa bayna qawmi ak sama nit nii yasiiru day day day daw maanaam day day day day am sew ne maanaam mooy ndox mi day daw iza jaat bu dikkee al amtaaru taw yi fa yasuqu mu daa di xat nag bu boobaa alaya ci man ijtiyazuhu ma daa di mën a yi mën a yegg ba foofa foofu fawadittu ma daal di mébét an naka naka yow tati nga dikkee fatu salli nga daal di julli min bayt yi ci sama kër gi makaanan bërëb boo xam ne attaxiduhu dama koy jàppee mu musallam julliwaay place boo xam ne dañuy jullee maanaam loolu tamit maanaam dañ ci xamee ne mëneef naa wut ci bërëbu eh, kër maanaam ci biir kër gi ñu def fa ab jàkke joo xamante ne dañ fay mën a jullee loolu tamit euh, gisoon nañ ko maanaam mooy ci buntu euh, jumaa ji nga xamante ne moom lañuy def maanaam jàkke yi nga xam ne moom la def ci biir kër yi loolu tamit gisoon nañ ko biñ ci tollee walillahi alhamdu wal minna naka noonu tamit mu daal di euh, bokk na ci tamit moom mooy woo laaj laaj service ki nga xamante ne moom mooy imam bi wala boog moom mooy sëriñ bi loolu tamit nekk na loo xamante ne lu jàppandi la su fekkente ne rawatina bu maanaam service boobu nekk loo xamante ne lu yéwénal diine la maanaam loo xam te ne day day gën a tax diine ji baax beneen bi ci def moom mooy di barkeellu ci euh, jeexitalu nit ñu sell ñi ak nit ñu baax ñi loolu tamit dañ ko ciy jànge ngir ne loolu moo tax mu daal di nit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na ñëw julli foofa ngir ne munoon naa rek jàppee place boobu fu muy jullee mu daal di ñëw beneen bi ci def tamit moom mooy dañ ci xamee tamit ci waxam ji moom ne moom doonul woon jullee ci jumaa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te bu boobaa loolu bokk na ci li muy leeral mooy mën na nañoo nekk biir madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ba pare di jullee ci beneen jàkka wala beneen jumaa bu bokk ak jumaa yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rawatina ne moom ci boppam sax moo daan jiite jumaa jooju maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ci jumaa jooju ak yeneen i ci ci jàkka jooju ak yeneen i jàkka bi nga xamante ne tamit loolu tamit maanaam bokk na kon ci liñ ci xamee moom mooy ne jàkka yi bu fekkente ne dañoo bari loolu wàññiwul dara li nga xamante ne moom moo bon mu nekk masjidu biraa maanaam mu nekk jàkke yoo xamante ne dañuy euh, dañuy concurrenter maanaam mooy jàkke joo xam ne dañ ko fi tabax ngir mën a xeex ak ñi nga xamante na ñoo nekk ci jeneen jàkke ji loolu moom wala xëccoo ak ñoom wala boog di am ay intérêt yoo xamante ne ñoom ñoo ci amee léegi ba nga xam ne moom la wax loolu fa qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa afalu dinaa ko def loolu kon teg tele tamit ba tey maanaam woyof yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xamante ne noonu lay jugee di taxaw daa iman ci li nga xamante ne moom mooy lépp loo xamante ne soxlay xeet wi la te loolu moom mooy ñëpp rolu loolu ñi nga xamante ne ñoom ñoo teg ñoom ñooy ñoom ñooy taxaw ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy kilifa diine maanaam nag euh, Euh, maanaam maanaam képp koo xamante ne euh, nit ñi dañ lay yaakaar ci diine tamit da nga war a war a taxawee li nga xamante ne moom mooy lu mel noonu nee na fa xadaa mu daal di xëy rasulullahi alayhi ñëw ci man rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa aboubacar ak sayyidna aboubacar radiyallahu anhu maanaam lii tamit dañoo tudd sayyidna aboubacar radiyallahu anhu waaye du moom rek ka fa nekkoon ñeneen a nga fa woon waaye lii ngir ne sayyidna aboubacar radiyallahu anhu maanaam ngëneelam dafa rëy ba nga xam ne buñ ko tuddee moom rek doy na pour ñu mën a tudd mboolem yeneen sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum loolu tamit day tegta la ngëneelu sayyidina abubakar radiyallahu anhu baadama mu ne ñëw na ñëw nañ mu daal di ñëw baadama ginnaaw bi nga xamante ne istadda tar na an nahaaru euh, bëccëg gi maanaam moom mooy bi nga xamante ne jant bi jóg na ba mu tar ba gi tar maanaam mu ne fasta zana mu daal di laaj laaj ndigal rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom mooy bi muy ñëw di dugg si ñëwul rek daa di ubbi buntu bi dugg déedéet dafa laaj ndigal maanaam te loolu tamit moom mooy li nga xamante ne mooy li jaadu te mooy li war maanaam loolu mooy li yell waaye new maanaam ñëw maanaam yaa subhaanallah maanaam dafa am mbir yoo xamante ne yaa maanaam doo xam sax noonu noonu yàlla yàlla taam maanaam euh, maanaam ni du doo doo ñëw ci kër jàmbur noonu rek ñëw rek ubbi buntu bi wala ñëw rek dum dum ubbi déedéet da ngay xaar ñu ubbil la maanaam <laughs> wala ba ba ah, ni ngeen nuyoo ci ginnaaw salaamaaleykum ah comme ni alquran wax ah fasta'zinu ba pare mu ne wala tadkhulu hatta yusda hatta yusta'zana lakum bu leen dugg mbétee xanaa ñu jox leen digal ngeen dugg waaye eh, ñëw dugg rek maanaam ubbi buntu bi maanaam hatta sax kër gi nga xam ne sa kër la sax maanaam yow nga am ñeneen ñoo fa dëkk doon sax maanaam doo ñëw rek. Euh, parce que yor nga caabi ji wala tii nga rek da ngay ñëw rek ubbi caabi ji ubbi buntu bi mais maanaam ban xaal ngay fekk nit ñi loolu tamit maanaam da nga war a tàmmonte ak yooyu maanaam mu nekk loo xamante ne te ma naka noonu tamit di xool ci bëtu yahood bi loolu tamit dégg ko def <laughs> maanaam ñëw eh, di yër di xool comme noonu mi nga xam ne noonu la Seydina Jaabir radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël buntu bi jam ko di ko kon sa bët ndax ah maanaam loolu déebu ko def maanaam eh, dañuy ku ko ku ñëw da rek laaj li nga xamante ne moom mooy eh, mooy ndigal nee na ba mu ko liggéey maanaam subhaanallah su dee ndawal yàlla le sallallahu alayhi moom mooy def loolu lan ngay xalaat ci keneen maanaam ànd nag ne moom këru at ñëpp këram lañ moo leen moom sallallahu alayhi wasallam waaye mu daal ñëw mu ne fa agintu nee na ma daal di koy jox fa agintu ma jox ndigal la woo ñeel ko waaye ba mu ñëw si falam yajlis toogul xatta mbéte xaala mu ne ay na ana fan tuhibbu nga sopp an usalli ma daal di koy jullee min baytiki ci sa kër maanaam lii tamit day tekkale ne maanaam comme que julli ji moom moo ko taxoon a ñëw doonte toggal na ko waaye bi mu ñëwee ñëwul rek toog déedéet dafa ne wax ma d'abord fan laay jullee ba pare loolu tamit beneen mbir mi ñu ci mën a jàngee mooy ne bu ñu duggee ci bërëb yi maanaam julli rakkaay ñaari rakkaay yooyu ñuy julli amaan na lool tamit tax na ba toogut waaye dafa ñëw julli maanaam ngir julli ñaari rakkaay yooyu beneen bi ci def tamit moom mooy ne euh, ba mu ko euh, bi mu beneen bi ci def moom mooy tamit yenent bi sallallahu alayhi wasallam la am day tegtale bu ñu xoolee xadiis bi ak xadiis Seydina Anas bi radiyallahu ta'ala bi mu ñëwee seen kër ba dañ ko invité woon ñam foofu dafa lekk ba noppi doog julli maay fii nga xam ne dañ koo invité ni ko pour mu ñëw julli dafa julli ba pare doog a lekk maanaam mooy ne li ko tax a jóg loolu d'abord lañ di ko def balaa muy toppatoo leneen te loolu tamit moom mooy li nga xam ne moom mooy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bépp mbir mu ne xatta kon nag bi nga xamante ne moom la ko wax beneen bi ci des tamit moom mooy ne ki nga xamante ne moom mooy boroom kër gi moom dañ koy laaj ci ndigal ci mbir yi ci yi nga xamante ne moom la ñuy soppandikoo ci biir kër gi waaye masalan tey doo ñëw ci biir kër jàmbur maanaam néeg bu la neex nga dem rek dugg noonu sans ñu jox la ndigal loolu tamit du loo xamante ne lu nuy def la maanaam euh, ak yu mel noonu yu bari maanaam yoo xamante na maanaam nga xam te ne fu la neex ak ñëw rek bi dugg fu la neex rek dem déedéet maanaam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo laaj d'abord bu boobaa mu daal di ko fii laa maanaam loolu tamit def na ko ci jànge beneen bi ci des tamit moom mooy ne euh, kon bi mu bi mu euh, mooy ne borom kër gi tamit. moom moo moom moo gën a xam place bi nga xamante ne moom moo ko gënal ci li muy laaj loolu tamit moom mooy ne xattaa yow yaay kilifa bi bu fekkente ne dafa am mbir moo xamante ne dañ laa laaj ne la dañoo bëgg nga defal ñu nangam na ko kan laaj bëggee itam noonu tamit moom mooy ni gën dañ koy defee waaye bu fekkente ne loola jàpp ni la te nekkul loo xamante ne lu lislaam bañ la lu sharia di tere la nee na fa asartu ma daa di koy junjël loxoo ñeel ko ilal makaani ci bërëb alladi bi nga xamante ne uhibbu sopp naa an usalli ci mu jullee fii ci ci mu jullee ci di muy jullee fii ci moom maanaam loolu bokk na ci tamit luñ ci jàngee moom mooy ne joxoñ ah day doy ci wax maanaam euh, dégg nga ak al ishaara taqumu maqaam al ibaara maanaam comme ni ko usuli yu nay di waxe maanaam junj day taxaw taxawaayu expression wax maanaam loolu tamit def na ko ci jànge maanaam kon comme koo xamante ne da nga ni ma ndax lii yaa ma ko may yaa ko moom nga ne daal ni nii yëngal bopp bi yëkkati bopp bi ci kaw wàccewaat ko yëkkatiwaat ko waat ko mu ne la ndax may nga ma ko nga yëkkatiwaat bopp bi wàcce ko yëkkatiwaat ko ba wàcce ko loolu li muy tegtale moom mooy moom naa ko maanaam loolu maanaam lu tax parce que loolu jëf jooju nga jëf day daal di tegtale maanaam day daal di taxaw taxawaayu kaddu Euh, naka noonu kuñ ne ndax euh, sa jaam yi sa jaam bi da nga koo goreel wala sa jabar ji da nga koo fase nga daal di yëngal bopp bi maanaam ci ndeyjoor ak càmmoñ yëngalaat ko ci ndeyjoor ak càmmoñ li muy tekki muy déedéet waaye boo ko ci kaw wàcce yëgiti wat wàcce day daal taxaw taxawaayu fase gi naka noonu day taxaw taxawaayu goreel jaam bi dégg nga <coughs> maanaam fa oh, oh, nee kon euh, bi ma ko junjee bërëb bi nga xam ne foofu laa bëgg di jullee fa qaama mu daal di taxaw moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa kabbara mu daal di kabbar wa faf naa ñu daal di sattera waraa ahoo ci ginnaawam fa salla mu daal di julli rakkaatay ni ñaari rakkaa summa sallama toog mu daal di sëlmal lii moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci julli gi te julli gi muy julli gi yoor yoor la woon maanaam ñu gis ne kon yeneen bi sallallahu alayhi wa ak sahaaba mi radiyallahu anhum julli woon nañ julli gi yoor yoor bis boobu te naka noonu itam lool day teg ci leneen maanaam julli euh, kenn euh, julli yoor yoor nekkut julli euh, maanaam julli euh, naafila def na ko def ci mbooloo loolu tamit lii tamit maanaam dalil la ci lu koy tegtale la xattaa ci biir kër lañ ko defe nee na wa sallam naa ñu daal di sëlmal xiina sallama bi nga xamante ne ci la sëlmal nee na fa xabastuhu ma daa koy euh, daa di koy téye ala ala xazirin moom mooy xeetu ñam boo xamante ne xadir euh, ñam ñam la togg la goo xamante ne ñoom dañ ko daan togg te moom mooy xeetu euh, lu ñu dëbb la comme mburu bu ñu dëbb ba mokk wala boog pepp bu ñu dëbb def ci def ko ci ñeex maanaam loolu moom mooy xasin yus na boo xam ne togg nañ ko logo ñeel ko maanaam loolu tamit day teg tegtale nit ki xattaa bu fekkente ne da nga invité nit tamit maanaam ngir mu defaral la yenn service yi dana ci baax tamit nga berndeel ko loolu tamit bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jàng beneen bi ci def tamit moom mooy su fekkente ne nit ki tamit dañ koo berndeel maanaam bu mu dem bàyyi liñ ko berndeele maanaam masalan Ah, dem daal ne non garaawul non bàyyi ma dem rek nangam nangam te fekk waa ji sonn na ci ba togg ko wala boog ba dem jënd ji ko indi wala yu mel noonu loolu tamit du loo xamante ne lu nuy def la fa sami'a nee na mu daal di dégg ahlu daari waa kër waa kër bi maanaam ah, rasul maanaam moom mooy waa koñ bi la ci jublu rasulullah ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam fi bayti ci sama ah, ci sama kër sama kër mais ah yeneen bi de. sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci kër gi fa saaba mu daal di tëb daw rijaalul ay aw nit minhum ci ñoom xatta mbete kasura mu baada bari ak rijaalu góor ñi fil bayti ci kër gi maanaam loolu tamit day tegtale ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam fu ñu ko dégg maanaam te it fu ñu dégg lépp lu aju ci moom dafa war a nekk loo xamante ne dañ kee war a xawara maanaam ngir dem dëgmal loola ngir dëgmal ko moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yi ji ko mu nga xamante ne moom la fa qaala ci ci lay maanaam te loolu tamit day dañ ci xamee ni sahaaba yi radiyallahu anhum ni nga xam ne noonu lañ sawaree woon itam ci jaamu yàlla ak lépp ni ñu xëre woon ci jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bi nga xam ne nag ñu daal di bëri ci kër gi fa qaala rajulun mu daal di wax benn waay minhum ci ñoom maa ala Maalik ana lan la ah, Maalik def maanaam kenn ci sahaaba yi la tamit radiyallahu anhu boo xam ne fekke woon na Badar laa araahu man de gisuma ko ba mu waxee loola maanaam loolu tamit bokk na ci liñ ci xam ne mooy ne soo fekkente ne da ngaa am ay mbokk jullit nga gis lu baax nga gis maam yéen ñëpp ngeen nekk waaye mu am ñu manqué wala ku manqué nga laaj mais lu tax moom ñëwul ci lu baax ni maam lu tax maam maam di ko nemmeeku ak di xirtal ci maam de loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy li ñuy jàngee ci suñu xadis bi bi mu waxee noonu fa qaala mu daa di wax rajulun benn waaye minhum ci ñoom ne zaaka kooku munaafiqun naafiq la laa yuhibbu soppul allah bur yàlla wa rasulahu ak ndawam li sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xame moom mooy ne dañuy àtte woo ci zahir mbir yi maanaam moom mooy lan mooy nit ku ñuy gis nga xamante ne dañuy gis muy ànd ak naafiq yi ba pare di sori place yi nga xamante ne maanaam duy nangu di fréquenter place yi nga xam ne mooy place yu baax yi maanaam nit ki bu fekkente ne kooku maanaam bu ku ku seede ci moom ne kooku kat maanaam kooku buggul lu baax wala kooku naafeq la wala yooyu kenn ko ŋàññi ci li mu wax parce que ki wax loolu dafa àtte woo ci zaahiru mbir yi parce que dañuy gis ni kooku maanaam day préférer masalan jotaay yi nga xamante ne moom mooy jotaay yenn ak naafeq yi wala ñoo xamante ne du ñu ay nit ñu baax moom lay préférer kër di jotaay yi nga xam ne mooy jotaay yu baax maanaam bu boobaa loolu dañoo atte woon rek ci li nga xam ne moom mooy zahir bi te loolu la saxaaba bii def radiyallahu ta'ala anhu waaye nag loolu maanaam dañ ci xamee tamit ne njuumte mën na cee am comme li nga xam ne noonu lañ koy gisee maanaam loolu moom moo tax dogu ci yu mel noonu tamit nekkul doo xamante ne lu baax lu gën la maanaam li nga xamante ne li ñu mën a def rek mooy ku wax loolu kenn du la ŋàññe waaye tegtalewul ne maanaam loolu dafa nekk loo xam ne dañ ciy xiirtal nit ñi ne saa yu leen neexee mën ngeen a tëral ay àtte ci nit ñi noonu déedéet loolu du loolu tamit moom moo tax ñuy wax waaye fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko laa taqul zaaka bul wax loolu maanaam loolu bul wax loolu li muy tekki kon maanaam dañ ci xamee ne ñaññu ko maanaam daf ñu ko rek déet bul wax loolu ndax bu doon ne la mu wax lu bon la lu ñaaw la dana ko ŋàññe waaye yeneen bi sallallahu alayhi dafa yam rek ci ne ko bul wax loolu maanaam loolu tamit moom mooy nit ki tamit maanaam mooy ci tegginu delloo maanaam euh, comme masalan waxu ko ne ko waxoo dëgg kii bëgg na yàlla ak yeneen bi sallallahu waxu ko loolu dani ko rek <laughs> bul wax loolu <laughs> ah ñu <laughs> ko ci déet waaye wala déet waay voilà genre wax yooyu daal ah dégg mu ne ko nag ala taraahu xanaa gisoo ko xaala muy wax laa ilaha illa allah baatu laa ilaha illa allah yabtaghi muy sàkku bi zalika ci loolu wajhallahi jëmm yàlla subhaanahu wa taala maanaam loolu tamit mooy ne day day tegtale ne bu fekkente ne nit ki tamit da nga koo wax da nga koy bëgg tegtal ni ko li mu wax maanaam am na njuumte booba da nga koy indil tamit dalil maanaam da ko indil preuve bu koy bu bu war a man a dalal xelam waaye bul ko wax rek maanaam ah bul wax loolu rek daal di cay yam noppi ah xamoo ci dara déedéet maanaam déedéet parce que li tax woo ko ne ko xamoo ci dara te ànd ak ne dëgg-dëgg dafa àtte woo ci loo xamante ne ci xol lay ne waaye waxu ne ko xamoo ci dara lu tax parce que daf ko maanaam ndax waa ji maanaam saxaaba a radiyallahu dafa àtte woo ci loo xamante ne lan la jëfu nit ki la àtte woo. maanaam zaahiru mbiru nit ki la atte woo moo tax mu wax li mu wax moo tax tamit yenente bi sallallahu alayhi wasallam terewul daf koo indil daal ne ko déedéet moom dafay wax laa ilaha illallah te yàlla rek tax mu di ko wax maanaam ci lim ciy wax jëmmi borom bi subhaanahu wa ta'ala rek la ci jublu loolu dalil la buy tegtale leneen kon waaji dug naafiq loolu tamit dañ ci xamee ne képp koo xamante ne gis nañ ci moom mu bëgg yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wala gox muy wax baatu laa ilaha illallah ba pare di di kennal yàlla ci ay kàddoom maanaam ci ni muy waxee ñuy gis ni kii day kennal yàlla maanaam bu boobaa dañuy daal di xam ne maanaam dañuy daal di mën a àtte ñun tamit nekkoon kooku day maanaam du ab naafeq maanaam ngir kennal gi mu kennal yàlla maanaam jàpp gi mu yàpp ne yàlla kenn la te yàlla dañ ko war a jaamu moom dong fa qaala mu daal di wax allahu bur yàlla wa rasuluhu ak ndawam le a'lam ñoo gën a xam maanaam moom mooy euh, euh, loolu nag Euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit maanaam moom lay tegtale mooy saxaaba yi radiyallahu anhum dellu gi ñuy dellu ci seen xalaat ak seen maanaam mboole mbiri ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam ci buur yàlla subhaanahu wa taala ak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bi mu gisee bi sallallahu alayhi wa sallam delloo si na ko dafa ne ah kon nag yenente bi moom yàlla ak yenentaam ñoom ñoo gën a xam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa inna allaha naka buur yàlla kat dëgg-dëgg xarama xaraamal euh, euh, euh, mu ne mu ne mu ne waaye nag muy waaye mu indi tamit maanaam nit ki tamit su lu mel noonu amee daa war a indi la tax mu waxoon lële ak la tax mu gisoo woon moo tax mu daal di wax lool ne amma nahnu naal ñun fa wallahi waat naa ci yàlla ne laa naraa gisuñu wuddahoo ak ak ak ak maanaam mooy ak xaritoowam ak jegewaa jegewoowam il wala xadiisahu ak yu waxtaanam illaa lu dul illal munaafiqiina ca naafeq yi maanaam ñun dañoo gis ne moom daal naafeq yi lay àndal naafeq yi lay lay lay lay lay lay euh, maanaam ñoom lay sopp maanaam te dañoo gis ne dafay ànd ak ñoom maanaam loolu tamit bokk na ci liñ ci xame moom mooy ni nit ki dafa war a maanaam donte léeg-léeg day bëgg di xëcc nit ñi ci ñeneen ñi doy waar ñi ci lu baax waaye warul bi ànd ak ñoom ànd boo xamante ne day tax ba nit ñi jàpp ne moom ay waaye lañ ci jële maanaam ci naafeq yooyu loolu tamit maanaam ci ñu doy waar ji déedéet maanaam xattaa léeg-léeg ñu faratantante xattaa léeg-léeg ñu waxtaan xattaa léeg-léeg ñu daje wala yu mel noonu waaye warul di ànd ak ñoom ak di leen fréquenter ak ci anam goo xamante ne ku ko gis day jàpp ne ñuy ñoom ñaar ay waay lañ maanaam bu boobaa loolu moom mooy indi nit ñi ñaaw njort ci nit ki te nit ñi njort bi ñu am ci yow yàlla daf koy wéyal loolu lu mat a bàyyi xel la moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toogee li Seydina Umar wax radiyallahu anhu bi nga xamante ne benn waaye dafa dañoo toogandoo ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu daal di toog ab benn niiw romb ñu daal di koy tagg wax ci moom lu baax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne wajabat wajabat wajabat ñu daal di beneen niiw rombaat ñu daal di koy wax ci moom lu ñaaw yan bi sallallahu alayhi wasallam ne wajabat wajabat wajabat mooy war na ci moom de yooyu da yéy na kon de yooyu yenn maanaam mooy lan ñu ne ko ñaari wajabat yi nga wax lan la mu ne kee comme que yéen tagg ngeen ko wax ngeen ci moom yu rafet ni ngeen ko gisee loolu yàlla daf koy wéyal moo tax àjjana war na ci moom bi kii ngeen xas nag ŋaññi ko wax ci moom lu ñaaw loolu tamit mooy ne seen seede la yàlla di di di wéyam yàlla day de maanaam day kii safara yéy na ci moom loolu moom moo tax nit ñu baax ñi ku ñu seede ci yow lu rafet sa xel war naa dal waaye ku ñu seede ci yow lu ñaaw war ngaa moytu war ngaa gaaw dellu ci wat parce que yàlla day wéyal lu mel noonu moo tax bët bi ñu lay xoole danga ko war a sàmm yow tamit maanaam munoo ne maanaam loolu bokkul ci diine ay damay def lii ngir làqatu loolu amul ci diine amul ci diine nga nekk ci lu bon naan dama koy làqatoo loolu amul loolu waxu caaxaan kese la képp ku ko wax day caaxaan saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo gënoon ñëpp amul ku ci doon làqatoo lu bon amul doo dégg nit yàlla yu mag yi kenn ku ci làqatoo lu bon amul képp ku ci nekk ci lu bon faiblesse am moo tax mu nekk ci mais yabewul yàlla yab gu tax mu naan damay làqatoo lu bon loolu amul loolu moom ay waxi caaxaan la te naafeq yi ñoo koy jëfandikoo ngir mën a def seen yëfi naafeq yi ngir mën a def caay-caay gi ñu mën a def yëpp ngir mën koo làqatoo nag ñu ne eh, xamoo ba xam nangam nii di dañuy làkkatoo yu yi dañuy def li ngir làqatu loolu dëgg képp koo xamante ne day def yu bon rawatina mu di ko def ci biti ci mbedd mi ñëpp di ko gis kooku ni muy àtte tur bi nga xam ne moom la le diine l'islam teg ci turu kooku mooy faase kàccoor la tudd mooy kuy def lu bon kii def lu bon kese dafa am mais kenn du ko tuddee kàccoor mooy ki koy def nit ñi xam ne kii lay def lu bon lii maanaam moom da koy def de manière publique loolu mooy kàccoor dégg nga mu ne kon nag fi nga xamante ne euh, moom la wax ne mu ne moo tax qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa daan ne fa inna allah naka buur yàlla qad dëgg-dëgg xarama xaraamal na ala naari ci safara man képp koo xam ne qaala wax na laa ilaha illa allah baat boobu yabtahi muy sàkku bi zalika ci loolu wajhallahi jëmm yàlla maanaam loolu képp kuy wax loolu te yàlla rek tax maanaam yow baat maanaam mooy ne yàlla eh, eh, dafa xaraamal ci sa jëmm sawara te loolu noonu bokk na ci limi maanaam kon loolu eh, day tegtale ne du jëmmi wax laa ilaha illa allah moom mooy tax nit ki bañ a dem safara du jëm wax ji de il faut que nga wax ko fekk da nga dëggu ci ni ko waxe te yàlla nga ci jublu loolu nag moom loolu lu ma a leeral la maanaam di laa ilaaha illallaah ñu naan gaa yi ñu ngi sikkar laa ilaaha illallaah bu dee bu dee da koy sikkar laa ilaaha illallaah dee ko def téeméeri junni yoon par jour su fekkente ne li laa ilaaha illallaah exigé nekkoo ci dara ci loolu masalan doo julli doo woor nanguwuloo jikko yu baax yi baatu laa ilaha illallah di di di exiger nekkul ci maanaam naka ma mënta ànd en fait daa mënta ànd maa la bëgg maa la bëgg maa la bëgg jaraloo ma dara loolu mënul nekk ku ko wax waxul dëgg <laughs> <laughs> waaw maa la bëgg rek mais jaruloo ma dara dara dara lu ñu wax rek nga ni non soo loolu moom amul benn sacrifice yàlla nañu yàlla sàmm wala sacrifice yi ngay bëgg bokkut ak yi ma yi yi yi yi yi ma digal maanaam munuma la maa bëgg maa bëgg maa bëgg yow sa man maay xool sacrifice yi bay def pour yow mais pas sacrifice yow yi nga bëgg man ma defal la ko loolu yan wut maanaam loolu ñaar nit xel duñ ci duñ ci duñ duñ ci wér sax dañu war a sàmm dégg nga nee na fa hadda nee eh, eh, nga mu ne kon nag eh, qaala Mahmoud ibn Rabi radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa haddatu nee na ma daal di koy nekkal xaw man fii fiihim ci ci ñoom nag ma Abu Ayyub. mooy na Abu maanaam fii maanaam ci ñoom waa Ansaari radiyallahu anhu Abu Ayyub ansaari radiyallahu mi nga xam ne saahibu Rasuulullah ndawal ya asnu maanaam euh, sahaaba Rasuulullah la sallallahu alayhi wa sallam ma daan ko koy nettali fii ghazwatihi ci xare bi nga xamante ne allati bi nga xam ne tufu fiya mi ngi fay génnee euh, maanaam mi ngi génnee àdduna fii ha ci xare boobu wa Yazid ibn Muawiya maanaam alayhim moom moo euh, nekkoon ak ñoom maanaam moo leen songoon bi ardi Ruum ca suufas Ruum euh, maanaam mooy ci byzantin yi Byzance euh, nee na fa ankaraha mu daa di diingat alayya ci man Abu Ayyub Seydina Abu Ayyub radiyallahu anhu maanaam loolu tamit dañ ci jàngee ne euh, nit ki bu xamee dara xataa ku ko gën a xam sax bu fekkente ne moom gis na ni kooku nuruwul ku xam loolu mu wax ko ko maanaam loolu benn la ngir ne Seydina Abu Ayyub radiyallahu anhu moo gën a xam Seydina Mahmoud ibn Rabih radiyallahu anhu ndax moom daa yàgg ànd ak yeneen ci sallallahu alayhi moom d'ailleurs sax moo teeru woon yenente bi sallallahu alayhi wasallam këram la yenente bi njëkk fanaan Madina sallallahu alayhi wasallam loolu kon euh, yàgg ànd ak moom kon moom bokkul ak ki nga xamante ne moom li mu jàpp ci yenente bi yëpp sallallahu alayhi wasallam mooy serete googu mu serete ci xar kanamam ñaar ñii duñ benn ah la waaye li nga xamante ne tamit euh, bi nga xamante ne moom la ko wax bi mu ko ko nettalee bokk na ci tamit moom mooy ne nit ki su fekkente ne day nettali loo xamante ne euh, maanaam boroom xam-xam bu ñu ko nettalee loo xamante ne dafa war a siiw maanaam mooy ne ñëpp ko waroon a xam wala moom mu nekk mbir moo xamante ne moom ci circonstance yi mu ne waroon naa xam loolu mais ka ko ko wax mu mu gis ne wax ji dese naa nekk lu siiw wala dese naa nekk lu leer mu daal di koy mu daal di wax ne non non non xoolaatal bu baax li nga wax est li nga wax dëgg la dégg nga xaala li mu wax. mooy def ni wallaahi waat naa ci yàlla maa azunnu njortuma ne rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na maa qulta li nga wax xat benn benn yoon mës na koo wax lii nga wax nii eh, njortuma ne yenente bi mës na koo wax sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon lool tamit mooy ne su fekkente ne da dañoo dañoo dañ laa wax loo xamante ne dafa tumuranke lool maanaam mën nga ne ah lii de yaakaaruma ne am na maanaam doonte doone bu dëgg amul da nga naan ah yaakaaruma ko ko maanaam ngir bàyyi possibilité wu ne mën naa ne rawatina ne saxaaba bi radiyallahu moom maanaam naa eh, Seydina Mahmoud ibn Rabi'a radiyallahu anhu saxaaba la kon xam nañ maandu teeb waaye moom mu nettali te xam na ni ki ko ko nettali mooy Seydina Abbaan ibn Maalik radiyallahu anhu moom it saxaaba la te xam nañ maandu teeb dañuy gis ne kon hadith bi dafa am ñetti saxaaba yi ne saxaaba jëlee ci saxaaba kooku jëlee ci saxaaba radiyallahu anhu waaye Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu lu tax amaan na li tax moom mooy euh, ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam na lool maanaam moom mooy ne xëy na euh, euh, yaakaarul mooy dafa jàpp ne maanaam ñi mooy yàlla moo maanaam sawara maanaam mbugal mooy yàlla lay làmboo ñu nekk comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa man ya'si Allah wa rasulahu bi sallallahu alayhi wasallam kooku sawara yey na maanaam ñeel na ko amaan na li tax tamit moom mooy ne wax la joo xamante ne euh, yaakaar xam na ni dëgg la waaye yaakaarul yeneen ci sallallahu alayhi wasallam di ko wax ci mbooloo ngir bañ nit ñi di sukkandikoo ci genre wax yu mel noonu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci kitaabul iman dégg nga nee na wala boog mu nekk leneen rek ba mu ko waxee nee na fa kab kabura nee mu rëy lool zalika lool alayya ci man maanaam la fait que naa Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu maanaam daal di sikki sàkke ci loolu mbir mi nag dafa riy ci man parce que xam naa ne kii moo ma gën a xam xëy na kon est-ce que kon man ni ma déggee est kon man fàttewu ma en fait <laughs> dégg nga loolu te te loolu day wane xorma bu mag bi bi bi bi saxaaba yu ndaw yi joxoon saxaaba yu mag yi radiyallahu anhum maanaam ba tax ñoom ci seen bopp ñuy mën a duggee ci seen xam-xam nee na fa jaaltu nee na ma daal di def lillahi ñeel ñeel yàlla alayya ci kaw ci sama kaw ne maanaam ma daal di jàpp ne maanaam ma nizar ne maanaam lool lay fekk ma nizar ne jàpp ne daal yàlla nii daal moom dinaa def ngir yàlla rek ne am na loo xam ne man tegoo naa ko def naa ko farata ci ci man mooy ne in sallama nii su ma musalee su ma su ma musalee ci maanaam ci xeex bi xattaa mbete ak fu la ma daa di rëcc maanaam jóge génn dem ak ak fu ma daa di dem eh, tukki min ghazwati ci sama xare wii ne lan an asala danaa laaj anha ci mbiru hadith bi Itbaan ibn Maalik sayyidina Itbaan ibn Maalik al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu in wajadtuhu su fekkente ne fekk naa ko moom it hayyan muy dund fii masjidi qawmi yi ci kër ni maanaam ci jumaay nitam ñi maanaam ci jàkkay ci jàkkay eh, nitam ñi dégg nga kon loolu moom moo tax moom mu jóge woon kon bunt wàllu Saam radiyallahu anhu ah ñëw foofu ngir lan nee ngir rek ma daal di ma mën a fekke ne bu ma rëccee ci lii rek danaa dem seeti ji déglu ko demaat laajaat xadiis bi loolu tamit dañ ci jàngee maanaam tukki ngir mën a sàkku ji xam-xam mais ne serait-ce benn xadiis maanaam tax nga daal tukki. comme niñ ko gisee woon ci kitaabul ilm maanaam yitte gu mag yi nga xam ne ne moom la xam-xam war a jaral loolu tamit dafa nekk loo xam ne dañ koy jàngee kon tamit ba tey ci suñu euh, hadith bi bi nga xam xamante ne moom la ko laaj nee na euh, euh, nee na fa kafaltu nee na ma daa nag daa di dem daa di laxas dem fa ahlaltu ma daa di ma daa di yéene bi xajjatin ci aj aw bi umratin walla ci umra maanaam ahal la maanaam mooy labbayka lam maanaam ma daal di xarmal daal di ñëw dem ngir aji ji loolu nag dañ ciy jàngee tamit ne nit ki mën nay aji wala muy umra ba pare yéene waale ci leneen maanaam bokk rek ci maanaam mu yéene waale ci masalan eh, comme lii sàkku waale xam-xam waaye mën na ci yéene waale tamit masalan defaale commerce ah, waaye ginnaaw ba at bi matee comme ni ko xam ne noonu la ko alxuraan waxe wala umra bi summa topp nag surtout ma daa di tukki hatta mbéte xadimtu ma daa di yegsi al madinatu madinatu munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fa ataytu ma daa di dem ci bani mooy ci foofu nga xamante ne euh, foofu la jumaa jooju jàkka jooju nekk fa iza ma daa di fekk nag Itbaan sayyidina Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala shaykhun mu nekk euh, euh, mag mag boo xamante ne ah maanaam màgget boo xam ne ah maa ku silmaxa la maanaam lool tamit tuddul jëw bu fekkente ne. Euh, da ngay melalee nit ki ci sikk bu nekk ci jëmmam su fekkente ne ngir maanaam ngir ngir jàngal la ak ngir leeral mbir la yu salli muy jullee ni xaw mi yi ñeel nitam yi fa lamma ba nga xamante ne sallama sëlmal na mina salaati ci julli gi sallamtu alayhi ma daa di koy nuyu fa axbartuhu ma daa di koy xabaare man ana ana may kan ma daa di koy wax man may diw maanaam sayyidina Mahmud ibn Rafi' radiyallahu anhu ci wàllan saar laa bokk nangam nangam dégg loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne sooy nuyu nit koo xamante ne xam maanaam kilifa boo ne xëy na xam maanaam nga teel koo wax ne ko man la diwu nangam nangam tout ça mu teel laa xam moo gën nga di ko bàyyi ci biir maanaam nga xam nga du xam yow yi ay kan nangam voilà dégg nga ngir ne loolu dafa bokk tamit ci teeg gi ni nee nga fa lamma sallama maanaam maanaam maanaam bu ma ko waxee summa topp sa altuhu ma daal di koy laaj an daalika xadis ci boobu la xadis fa xaddasanihi mu nettaliwaat ko mu daal may jàngalaat xadiis bi kamaa xaddasanihi kenn ma ko nettale woon awwala marra ci njaal benn mbir mi maanaam mooy ne kon ñoom fàttewuñ maanaam moom fàttewul ka ko ko nettali fàttewul loolu yëpp day dëgëral ne li nga xamante ne eh, moom day dëgëral ne eh, sahaaba yi mi nga xamante ne tamit noonu la nekk kon ay ñu maanu ñu wóor te borom subhaanahu wa ta'ala wóoluwu neen maanaam loolu dafay dëgëral ne maanaam ñooñu kon le ñu wóor lañ boneen beneen bi biñ ci jàng moom mooy ne kon xam-xam maanaam euh, nit ki da day war daa man di ko jàpp-jàpp goo xam ne day buur comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Itbaan ibn Maalik jàpp mu wóor radiyallahu anhu la ko Seydina Mahmud ibn Rabi' tamit radiyallahu ta'ala anhu euh, jàppee mu wóor euh, hadith bi gisoon nañ ko hadith numéro 424 ak 425 ak 667 maanaam ay parties yu bari ci hadith bi baax maanaam ni mu ñëwee noonu lépp lépp lépp mais ay parties yu bëri xadis numéro 667 686 838 839 léegi daañu ko gisaat xadis numéro 4009 5401 6422 ak 6938 imaam Muslim indi na ko ñaari yoon xadis numéro 33 imaam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 788 844 ak 1327 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 720 754 imaam Maalik indi na ko xadis numéro 476 imaam. Euh, Ahmad indi na ko xadis numéro 16479 16482 16484 23770 ak 23771 kon dinañ gis ne euh, waa ashaabu kutubu sitta